falyuqaatil fi sabilillahi alladina yashruuna alxayaata addunya bilaaxira wa man yuqaatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yuglab fa sawfa nuutiihi ajran cadiima suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom ñaar fukk bi ak ñeent mu ne fal yuqaatil na xare fal yuqaatil na jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla alladina ñi nga xamante ne nii yashruuna ñoom dañooy jënd ñooy jaay alxayaata dunya dañuy jaay li nga xamante ne nii mooy seen mbiru àddina mooy àddina gu doy di lañ teg nele ko ak lan xam ne suñu na wala alaaxiratu xayrun wa abqa wax na ne alaaxira de moo gënt mooy li gën sax kon nag mu ngi noo nele ak minkum man yuridu dunya walla wa minkum man yuridu laaxira am na ci yéen ñoo xam ne dañoo bëgg àddina am na ñoo xam ne àddina laaxira lañ bëgg te waxoon na ne borom bi moom li ko soxal mooy alaaxira kon nag mu ne kon nay xare fii sabilillah ci yoonu yàlla yoonu yàlla woowu nag mooy du dangay def lu la neex di rey nit ñi tudd ko yoonu yàlla <coughs> walla yow daal cause boo am rek mooy loo man di xeex rek yow daal yëfu it néeg yëfi fii laa bokk ak yépp nga mubbale ko peinture l'islam loolu du dox dinaan fii sabilillahi la non non loolu du dox moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xadiis bi nee ci saxiix yi bi ñu ko laajee na ko ar rajulu yuqaatilu xamiya war rajulu yuqaatilu shujaa warrajulu yuqaatilu li yuraa makaanahu makaanahu inda nnaas faman fi sabilillah dañ ko laaj moom salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ne ko ah ak góor a gii de yonente mi alayhi salaatu wa salaam fii mu ne ñun de dañu lay laaj benn waaye ngii boo xam ne moom day xare ngir lan ngir ñu wane waa ji daal am njàmbaar wane ak njàmbaaram daal hay waaye ñun ñi nga xam ne ñooy sëtu comme ku doon wax rek ñun sëtu talaatay ndeer wala ñun ñi nga xamante ni ngir daal ñu xam ne waa ji daal suñaa mooy ak ak ak njàmbaaram daal ak galon yi nga xamante ni nii moom lay am <coughs> war rajulu yuqaatilu xamiya ak waajoo xam ne moom mu ngi nii day xare waaye fii laa bokk kesee ko tax a di ji dañ ñoo laal te dinañ xam ne ñun duñu seen moroom cëy ñun kenn masuñu ko kenn masuñoo laal mu demee noonu de waa jooju ak koo xam ne lu yuraama kaana waajoo xam ne moom day xare ngir ñu gis galon yi mu am walla naan bii de moom ah c'est Clémence wu moo ma ko takkaloon wala ay gaayoo yu mel le tigre ak gaayooyu lii de Charles de Gaulle ma ko takkaloon wala yu mel noon naan gée sama madaay bii maa ngi ko jële keroog ci Indochine waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom looloo ko neex wala ho Nations Unies fële ca Congo xool leen sama garaat bii nii nga xamante ne nii ñoomin Bankimoon ak ñoomin Kofi Annan ñooñu dem ñoo ma ko takkal wala waaju bees ya léegi nag yooyu daal moo ko neex wala ñu naan waajee mën a xeex il a la Gambie il a la Casamance il a fait même le Mali il a fait il a fait moom daal looloo ko neex wala ah keroog 1994 wane naa fay jaloore ba ëmmati ya amee kooku yooyoo ko neex quoi léegi nag. <clears throat> ñu laaj daal mooy ku mel noonu daal <laughs> voilà ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñi anakan moo ci nekk ci yoonu yàlla mu ne man yu xaat man xaatala képp koo xam ne weexu waxu fi ne kee la kii la non dafa joxe la réponse mooy tontu boo xam ne moom ku ci ku ci newul bu yoboo nga xam ne moom yow bokkoo voilà te ñii mu wax nii ñépp bokkuñu voilà mu ne man képp koo xamante ne nii xaatala dafa xare li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi hiyal ulya baatu borom bi tabaraka wa muy laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla salawaatullahi wasalaamuhu alayhi képp ku xare daal ngir baat boobu di amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul boroom bi tabaaraka wa taala bëgg fi samp dëgëral li nga xam ne moom la jox yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla kese tax kooku moo nekk ci yoonu yàlla léegi nag ku nekk nag na nga xool voilà est-ce que yow sa xeex ga ngay xeex ak di la utiliser comme ay comme ay ay bouclier mel ni ay ay ay ay ay ay sox nga di la ci sox di ci sox nit ñi ak opposants yeeg ñi nga xam ne gëmuñu ak ñi nga xam ne ànduñoo ak diw régime bi fi ne ay mbiram moom moom moom ànduñu ak moom yow ñu lay utiliser moo xam militaire nga ak gendarme la manoo mbubboo ci loolu naan waaye man manoo ci woon dara quoi ñun dañ ñu doon wax rek ñuy def ay ay ordre lañ ñu doon jox déedéet ordre yu bon ko la voilà mooy moo tax suñu boroom ne woon inna firawna wa haamaana wa xaatiin suñu boroom ne gis nga ba muy wax inna firawna na ma nga xam ne moo nekkoon ponkal maam Égypte ba ba nga xam ne moo doon buur ba wa Haamaan ak bras wam nekk ki nga xam ne moo ko doon jàppale ci namm-nammam yi muy premier ministre équivalent tey daal jëwriñ ju mag gi mooy muy Haamaan wa junuudahuma ak seen ñaari soldaa yi mooy ak seen soldats yi ñoom mooy ñañ doon utiliser di dem di tooy nit ñi di nangu alalu nit ñi di faat bakkanu nit ñi ñooñu borom bi da ci boole ah ne kaanu ñoom ñépp xaati yi na nekkoon nañ way ma bàkkaar nekkoon nañ ñoo xamante ne nii ci ay tojaange kese lañ dëkkoon ay bàkkaar yu mag a mag kon nag naan man militaire laa manuma ci dara sii man nga ci dara waaye yow nañ la yóbbu eh, eh, tribunal militaire moo gën a woyof ngay faat bay bakkan yoo xam ne waroo leen woon a faat <clears throat> voilà parce que sa bakkan ginu la tedd di naan waa man daa am famille bu may dundal damaa am njaboot gu may dundal a tax bu ma deful lii lan ma suñu boroom nee na wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib suñu boroom nee na wa man yattaqillah képp koo xam ne ragal nga sa boroom moo tax ngay def yu xaraam yiñ la nar a def loo même bu nee ne nee nañ sa gagne-pain ci la ne nga ne man moom defuma ko parce que man sama sama am naa kersa sama boroom tabaaraka wa taala di ma gis ci loo xam ne daf koo aaye léegi na comme que noonu la sama gagne-pain lii laay amee sama dundu ci lii la lii laa koy amee instant bi banaa ko ngir yàlla mi nga xam ne moom laa ragal suñu borom ne ku def lool yaj'al lahu makhraja <clears throat> dina la defal issue dina la defal poro porte boulevard lay ubbi ngandi buntu yoo xam ne fala lay ba pare yombal yoo yomb yombal yu bari mu ne wa yarzuqhu te wat naa ne borom bi tabaraka wa taala dina ko wërsëgay wërsëgal min haythu la yahtasib foo xamante ne nii yaakaaru ko woon sax ñépp ay jàpp ne sawaay yi day xaru quoi xoolal liggéeyam bu baax bi mu bàyyi <clears throat> alors que lii ñu koy def loo grawul quoi bu ñibbee paquet julleem yi mu ne foog boo mënula julli daal mooy mooy moom day bàyyi liggéey bi xoolal ma lii rek sa waay daal day xaru te ñoom ñu di wax lool ñoom ñooy xaru ñoom ñoom ñoo xamul dara te ñoom ñoo xamul li ñuy wax waa ji moom moo wax dëgg mu ba ko gars yi naan ko sa waay yow sa location bi wala sa kër gi nga ko xam ne da ko doon fay par weer nooy def mu ne ma ne man hasbiyallah wa ni'mal wakiil na wax loolu de wala <clears throat> hasbiyallah borom bi doy na ma wa ni'ma askay wa ni'ma ka baax alwakiilu borom boo bële nga xam ne boo wàkkirloo ci moom de doo ko rëccu kon nag ku def loolu daal mbir maa ngi noonu kon nag fal yuqaatil kon nag na xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla kon yoonu yàlla ngoo ngale waaye it képp koo xamante ne comme li yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax man qaatala duuna maalihi aw wa irdihi fa huwa shahid képp koo xamante ni day défendre alal ndax alal dafa nekk yoo xam ne borom bi dafa laaj dafa digle ñu daal di koy aar daal di koy sàmm ba moo tax sax léeg-léeg boo yoree sa alal yoo xam ne da nga koy danga koy waaj a day waaj sànku ragal nga ne boo demee àjjuma ne ñu wax ne dem fa sax mu sànku loolu sharia may na la nga toog préserver alal jooju waxatuma laa ay bandi taxaw fële ñëw na la indil alal ji loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko ko laajee ne ko waa ji day ñëw ne ma jox ma sama alal mu ne ko bu ko jox fenn mu ne ko waa léegi bu xare bu xeexee man nag nga dem mu ne nga xeex ak moom mu ne léegi nag bu ma faatee mu ne ko bu la faatee yow nga dem ajjana moom bu dee yaa ko faat moom mu dem safara voilà noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe moo tax agresseurs yi ak gars yi coupeurs de route yi di rey ñi di jël seen alal war nañoo xoolaat bu baax li ñuy wax léegi nag kanta maa ngi sëriñ diw laa jébbalu woon mooy sama yi moo tax lu ma neex def yow tey nga am problème de xanaa déggoo li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nee na man qaatala képp képp ko xare duuna maalihi parce da doon défendre doon aar alalam juñ naroon a jël mu koy aar bañu ñu faat ko kooku shahid la voilà kooku martyr la waaye duuna irdihi mooy deram lañ doon yàq muy défendre loolu wàkku soxnaam wala doomam wala yu mel noonu lañ doon agressé mu intervenir ngir daal di leen gaar di dàq gaa yi léegi gaa yi faat ko mu ne kooku martyr la shahid la dina am dara yaay shahid yawmal qiyam même bu dee ni fii ci àddina kenn du ko def comme ni ñuy def shahid bañ koo <clears throat> bañ koo sang ak yooyu non dinañ ko sang mooy ay alaaxira fa lay am daraja ay martyr kon nag affaire baa ngi noonu la loolu yëpp yu dara xam la kon nag affaire baa ngoog léegi nag bu dee nag nit ki. dafa ñëw di la laaj sa alal bu la neexee loolu li yonent ma sa sa wax ne waxul ne par force yow yow bu ko sa alal boo gisee ne yow li nga gis mooy ne kii fit na lay ut nga bàyyi ko alal yi loolu man nga koo def mooy dalaa bëgg a wax rek yow bu dee àgg nga ak moom ba ci nga ne joxoo ko sa alal moom bu xare yow faat la gam la paaka wala dóor la bal nga faatu yow shahid nga voilà mais waxul ne bu ko kenn jox voilà man nga leen a jox ah ne leen waa ji di la laaj indil maa ma kii déchargé douze coups yi pistolet bi ma yor sa bopp bi bu la neexee nga jël jox ko voilà ne ko jëlal mu ngi nii tàllal mu jël dem voilà loolu it nit ki mën na koo def bu ko kenn gën a par force la déedéet <coughs> mu ne fal yuqaatil kon na xare de fi sabilillahi ci yoonu yàlla alladina gaay nga xam ne yashruuna ñooy jaay alxayaata dunya àddina gu jege gii da doya di moom la ñu jënde moom la ñu jaay weccee ko bil aaxira ak alaaxira ga am solo waman yuqaatil suñu boroom nag ne képp koo xam ne xare na fi sabilillahi ci yoonu yàlla